këli waxoon nañ la ne maxrama jëlewul ci baayam directement hadith bi dafa am inqitan te lool mooy liy dégg te loolu lépp waxoon nañ la ko moo tax ñu ciy ñëwaat léegi nag ci kaw noonu benn affaire moo ñu des te kon li koy wane leer na kon hadith boobu moo ci des te hadith boobu même bu dee bii ci Sahihayni la nekk non ci maanaam Sahihayni sa imam Muslim mais dafa am problème loolu xam nañu ko loolu xam nañu ko léegi nag nañ ñëw nag nga hadis boobu ni ko hadisu imaamu Maalik bi mais dina féetee kaw ak ashaabu sunan yi ñuy wax wow <laughs> non mais mais mais mais damay yaakaar ne ñun ñun ñun bàyyeegu ñu xel affaire bi quoi bi nga xamante ni noonu la imaamu Maalik eh, ibn Anas imaamu daaril hijrati daal di daal di solo wi mbiri quoi waaw akbar xoolal parce que imaam da koo indi ci ñaari indi na comme hadis Seydina Abu Hurayra bi jël ko ci sanad bu siiw bi. Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala mu wax comme hadith yi nga xamante ne moom la njëkk a gis ah kene anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhakara yawm al-jumu'a fa qala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qaa'imun yusalli yas'alu llaha shay'an illaa a'taahu iyyaahu wa ashaara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi yuqalliluha gis nga fii riwaaya Imaam Maalik da ngay yonent bari saa saa moom moo def noonu di junj ci loxoom di wane ne futti bi loolu taxawoon nañ léegi nag Imaam Maalik teg ci beneen kitaabu salaa baabu maa jaa'a fi saa'ati allatii fi yawmil jumu'a hadis boobu la ci njëkkan di après mu teg ci bi xoolal nag lii mooy daj dëpp gi te lii mooy dëgëral fu li nga xam ne moom te ni waay wax bi nga xam ne ñooy ñi ànd te wax ne imaam ibn ibn salaam bi wax jooju mooy li nga xam ne moo gën a dëgër loolu insha allahu taala te ñoom la ñoom imaamu ahmad imaamu ishaq ibn rahawayh ak ñi ànd ak ñoom daal di dëgëral loolu moo gën a dëgër insha allahu taala imaamu maalik mu ne ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah alayhi Malik al imaamu Malik an Yazid mun jëlee an Yazid ibn mooy euh, Yahya ibn Yahya al-Laythi mi nga xam ne moo solo Muwatta bi nga xam ne moo gën a siiw ci léegi mu ne wa haddathani an Malik euh, an Yazid mooy imaam Malik jëlee Yazid ibn Abdillah ibn al-Had moom lañ naan ibn al-Had noonu la siiwee muy Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi Abu Abdillah al-Madani al-A'raj nekk ki nga xam ne thiqa muksir voilà génn àddina la 139 qaala mu ne an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at-Taymi mu jële ci Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhr ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi mbokk ñoom Seydina Abu Bakr ñoo bokk Taym Abu Abdillah al-Qurashi at-Taymi al-Madani génn àddina la 120 thiqatun nekk ku dëgër la Imam al-Hafiz ibn Hajar wa an Abi Salamata ibn Abdirrahman ibn Awf mu jële Seydina Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Abdi Awf ibn al-Harith ibn Zuhr Burda ibn Kilab di doomi Abu Abdurrahman ahadul al al al ashara al mubashirina bil janna doomam ji di Abu Salama moom kenn du ko laajteeti génn àddina la 93 am ñu ne 94 am na ñu ne ci 100 yi rahmatullahi alayhi nekk siqa ko kenn dootu ko laajteeti gis nga imaamu Malik càllaleen bi moom an Abi Hurayrata wayow saa waay càllale bi xaaju la jege càllale imam Muslim bi la hawla wala quwwata illa billah waaw moo tax imaam kii an-Nawawi ci boppam ci al-Xulaasa mu ne hadis bii nii ala shart ash-shaykhayni as-sahihayni bo mu ne rawaahu Maalik fil Muwatta wa Abu Daawuud bi isnaadin ala shart as-sahihayni wa rawaahu at-Tirmidhi wa an-Nasaa'i bi ma'naahu waaw ci téere bu al-Xulaasa imaam an-Nawawi ci boppam mu ne gis nga xadis bi imaam Maalik soloo na ko imaam Abu Daawud ci sanad boo xam ne ci sartu shaykhaani mooy góor ñi ngay fekk fi ngay fekk ci sax imaamul Buxaari imaam imaam Muslim waaw waaw wa laysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-Qur'aan wa li haadha quddima booy darjaal yi gën a dëgër ci xadis boo mën a gis mooy shaykhaani ak ñi nekk seen charte alors que hadith bi ci seen charte la nekk góor ña ngay fekk saxiix yi ñoom nga fiy fekk alors que hadith bi lay maxrama maxrama imaam jële ci baayam loolu am du kii moo tax Imaamul Buxaari du xool xadiis yu mel noonu non non non danaan wuu xam na ne am na problème kon xoolal ma calle bi sa waay naqiyatun jiddan mu set wecc sa waay ah léegi kon Salama Abu Salama mu jëlee Ibnu Abdurrahman an Abi Hurayra déglu xadiis la bu gudd xam naa dañuy dañ koy dañuy gaaw quoi mu ñu Seydina Abu Hurayra al-Haafidu Dawsi haafidu sahaabati radiyallahu anhu mu ne annahu qaala mu ne Abu Salama nee na Abu Hurayra dane ma nee na qaala xarajtu ila tuur fa laqiitu Ka'b al-Ahbar Abu Hurayra nee na damaa génn dem tuur mooy war tuur tuuri Siniin tuuri Sinaa tuuri Sinaa fële ca ca ca ca ca Sinaa yi d'Égypte nee na damaa dem fa Seydina Muusa ba borom ba doon wax ak Seydina Muusa waaw muy ah, tuur waaw. léegi nee na dama faa génn dem jóge Medina dem Tuur man Abu Hurayra dem ba foofu Sinaay léegi ba may dem fa laqiitu Ka'b Ka'b al ma dajee Ka'b al muy zaalika al-habru al-yahuudi waxoon la ay mbiram ne la jamono Yonent bi alayhi salaam mu ngi doon dund waaye euh, euh, euh, moom jamonoy Seydina Omar la daal di agsi moom li nga xam ne mooy Ka'b al-Ahbar waaw daa bari woon nag lu mu doon nettaleeg ay kii te bari woon xam-xam lool ñu ko wax kaabul ahbaar fuuri <laughs> kamb léegi nag nee na ma dajeeg moom rahimahullah fa jalastu ma'ahu man Abu Hurayra ma toog ak moom fa haddathani an at-Tawra léegi kaabu bi ñu to bi ma toogee ak moom man Abu Hurayra mooy xam na Abu Hurayra moom Medina la doon ñëw jamonoy Seydina Omar la fa ñëw fekk na fa Abu Hurayra xamante nañ bari nañ fa ay discussion yi ñu doon am nee na nag ba ma dajeeg moom nag eh, Kaaba goog fii ci Tuur nee na ñuy waxtaan fa haddathanii Kaaba daal may nettali ani Tawra ci li nga xam ne mooy Tawra waaw muy téere bi suñu borom wàcce woon Seydina Muusaa ibn Imraan ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne wa haddathtuhu man na man ma nettali ko wax ak moom nettalil ko an rasuulillahi di ko nettalil ay hadiis yonent bi sallallahu mu ne fa kaana nekk na yow Abu Salama fii maa haddastu li nga xam ne man Abu Hurayra nettali woon naa ko Kaaba an qultu ma ne ko qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam ma ne ko ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wasallam nee na xayru yawmin bis bi gën bi nga xam ne talaat ci la fenk alayhi shams jant bi mooy yawmul jumaa mooy bésu àjjuma fii ndax bés boo xam gis nañ xadiis bi xuliqa ci lañ bind Adama Seydina Adama alayhi salaatu wassalaam wa fiihi ubita min al janna te ci bés boobu ci lañu ah mooy premier hadith bi gis ci buntu bi ñu nekk hadith mil cent quarante sept xayru yawmin tala'at alayhi shamsu yawmul jumu'a fii xuliqa aadama wa fii udxila al janna wa muslim waxoon nañ la imaam Maalik soroon na ko mais ci li gudd neloon na xam naa ci ñëwaat ah waxtu ma ngi nii nag nee na ma ne ko yeneen saa saam nee na bés bi gën di seen jant bi fenk mooy bés àjjuma fii ci bés boobu xuliqa aadam lañ bind suñu maam aadam benn wa fiihi uhbita minal janna ci lañ ko jëlee àjjana daal di koy wàcc ci suuf wa fiihi te ci bés boobu bu di àjjuma tiiba alayhi la ko borom bi delloowaat ci boppam mu tuub mu nangul ko tuubam wa fiihi maata ci bésu àjjuma la sayyidina aadam alayhi salaatu wa salaam génn àddina wa fiihi te ci bés boobu di àjjuma taqumu saa yawmal qiyaam bésu àjjuma lay nekk lay xew ci la saa di taxawee wa maa min dabbatin amul waaw amul benn boo xamante ne nii mooy luy dukkat ci animaux yeeg yi ci kaw suuf loolul ne illaa wa hiya musiixa yawmal jumaa mu ngi xaar di déglu di xaar waaw waaw bésub àjjuma cay lay agsi waaw saa bu àjjuma la ndax bésu ajjuma lay doon te dañ moo taxoon fële lu dul ne amul dara lu dul dafa ragal amul benn asamaan benn suuf benn euh, euh, ay montagne waaw lu dul ne ak ngaay àll yeeg yooyu lu dul dañoo ragal bésu ajjuma ndax diisaayam léegi nag mu ne amul kon lenn lu dul ne ñu ngi déglu yowmal jumaa di xaar di xaraw lu di vigilant min xiina kañ lay commencer min xiini tusbihu ba ni nga xam ne ci la suba gi di xare ah hatta tatlu ash-shams ba ni jant bi duggee ndax bu jant bi duggee beneen jour bi dugg na waaw tey bu timis gi jotee commence xam di commencé na waaw xam nga daal tey am na ñoo xam ne bu dee tey weer wi daa feeñ suba mooy ramadan mooy kon ramadan ci guddi gi la commencé kuy taraawih tey ngay commencé ci guddi gi tey ngay commencé taraawih voilà doo bàyyi ba suba nga naan non kon kon min xiini ci jamonoy tusbihu ci xëy bésub àjjuma hatta tatlu ash-shams ba ni jant bi di e, dugge shafaqan lu tax shafaqan min as-sa'a ndax tiit ak ragal gi nga xam ne mooy bésub saa bu taxawee moo tax yée ñoom <laughs> mu ne lool nag illal jinn mu ne mam def lii nag lépp lu yàlla bind la xam nga bëri gisoon nañ wala jibal wala ard wala sana yooyu yëpp amul wala riyaax waaw amul ay géej ay ndox ah ay ngelaw yëpp lu dul ne dañooy dañuy ragal bésub safaqatan ragal bésub ajjuma waaw mu ne lii nag illa al jinn wal ins mam def ñaari eh, eh, ndëgg ndëgg bopp yi muy al jinn jinne yi wal ins ak nit ñi ñoom moom seen yoon nawu ci waxoon naa la du benn saabu yëg ni maan nga xam ne àjjuma jour ordinaire lañ ko jàpp tey julli dëgg yow lan ngay xalaat nag ci yéefér yi am na julli ñoo xam ne seenu sàggan àgg na àjjuma jour ordinaire ak beneen jour lañ ko yemale d'ailleurs am na yoo xam ne yeneen jour yi sax dimanche moo leen gën a moo leen gën a màgg ci ñoom ndax ca la ñu dul liggéey ci la ñuy mën a defe lu bari léegi àjjuma kan ba ah c'est que comme on dit ah, ah, ah, voilà wal iyaadu billah moo tax ba mu des jinne yeeg nit ñi ñoom seen yoon ci ah mu ne woo fii ta ci àjjuma yonent saa salama wax ba léegi saa Abu Hurayra mooy nettali Kaabul Ahbaar radiyallahu anhuma mu ne wa fii ta nekk na saa yoon wo saa xam ne waxtu woo xam ne laa yu saa di waa du dabeeg moom du tombeeg moom du dajeeg moom abdun ab jaam muslimun koo xamante ne xam nga lii mooy suñu xadis bi ñu nekk <laughs> bi ñu njëkk indi <laughs> hein boo Seyna Abu Hurayra bi fii nii mille mille cent cinquante six ba benn jullit du tombeek moom wa huwa fekk xaalam yusalli léegi nag yow li ñu tarjiixal xam nga sànq biñ lay wax ne ah, waxu Abdallah ibn salaam moo gën a noon am nga loo ma mënoon a wax waaw mais attends yow yonent bi yow yow yow yaa gën a tay ne avant tàkkusaan avant timis di jot yow waxtu mujj woow ci tàkkusaan waxtu woowu mujj woow ci tàkkusaan kenn na fi kenn na fi mënula julli ndax waxtu la woo xam ne yonent saa salaam dafa tere dafa tere ku ci julli léegi yow te waa ji day taxaw di waaw dane saa boobu du tombeeg benn julli du tombeeg moom fekk xaalam mu ngi julli laaj yasalullaha mu ñaan yàlla shay'an dara mooy lu baax comme ni ñu ko waxee woon temps bi ñuy tàmbale illaa anfaahu iya lu dul borom bi nag ko jox waaw mais heure boobu kenn du ci julli di loolu ñu ne la xaaral Abdallah ibn Salam Seydina Abu Hurayra ci boppam dina Abdallah ibn Salam bu waxee loolu dina ko mais Abu euh, Abdou Salam Abdallah ibn Salam mais yow xam nga ne heure boobu kenn du ci julli léegi la koy tontu loolu mooy suñu tontu xaaral bul yàkkamti <laughs> tey nga xam ne zalika alxabru ki mooy alxabru abdallah ibnu salaam alayhi ridwaanu salaam saway yow negal rek yow vay saway léegi kon mu ne qaala Ka'b léegi lii la imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu daal di wax Ka'b nettali ko di jële ci yonente bi alayhi salaam nee na Ka'b nag bi ma ko waxee lii mu ne ma ah zalika fii kulli sanati yow fii kulli sanatin yow xam nga lii mooy wax biñ la waxoon bi ñu tàmbali imaam al-Hafiz di répertorier di wax wax yi que ne am na ñoo xam ne dañ ne dañ koo yëkkati am beneen wax ñaareelu wax bi ñu ne non non non waaye at mi yëpp benn ajjuma kese la te lool kaabul axbaar ko imaam Abu Hurayra delloo ko wax gi mu delluwaat waaw léegi kon xaala kaabu mu nekk Abu Hurayra ne Abu Salama bi ma waxee lii ne yeneen saa sam lii la wax mu ne ma kaabu ne ma zalika fii kulli sanati yawm ne ma lool ci at sanatin yawm at mu nekk benn yoon kese la fa qultu Abu Hurayra nee na Abu Salama ma ne ab kaabu ne ko bal fii kulli am ba des ci ju nekk la nga naan la léegi nag nee na bi ma ko waxee la fa xaraa kaabu ni tawraat kaabu daal di jàng tawraat liir tawraat bu mu yoroon mu liir ko fa xaala mu ne ah gis tawraat lu wuteeg moom li mu wax mu ne ah te dëppoog li Abu Hurayra wax jële ko yoneen saa sallam mu ne sadaqa rasulullah kaabu ne ah ndawal yàlla li saa sallam waxati na dëgg waaw kon loolu la man man kaabu maa juumoon foog ne eh, benn yoon la lay am ndekete yoo du mu ne qaala abu hurayrata mu ne nag sayna abu hurayra abu salama ne abu hurayra ne radiyallahu anhu léegi mooy abu hurayra bi mu demee tuur <laughs> nettali na fa la fa xew ak lim dajeek Kaab léegi nag nee na abu hurayra di ko nettali ba léegi yoonam moom nee na fa laqiitu basra ibn abi basra al-ghifaari waaw nee na man tari benn saxaaba boo xam ne saxaaba la muy basra ibn abi basra ah, al-ghifaari bokkoon ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam boroom alxaafis ibn xajar nee na saxaabi ibn saxaabi ah ne moom saxaabala baayam saxaabala la voilà léegi euh, Medina la ne woon après mu dem Sham après mu dem Égypte léegi nee bi ma dajeeg moom Basra moomu ibn Abi Basra al-Ghifari nokkoon ci ko mbokku Abu Dar gi radiyallahu anhu nee na Abu Hurayra ne ma dajeeg saxaaba boobu léegi nag fa qaala mooy bi ma jógee tour bi ñibbisi laa dajeeg moom fa qaala mu ne ma min ayna aqbal mu ne ma Abu Hurayra foo jóge nii ma ne ko Basra man fee laa jóge Tuur laa jóge Sinaay laa jóge fa qaala Basra ne ma law adraktuka qabla an taxruja ilayhi ma xarajta ne ko law adraktuka bu ma daje woon ak yow qabla an taxruja laata ngay génn ah laata ngay génn di dem Tuur konoonte kon doo fa dem doo dem Tuur ah. ndax man basra sami'tu dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan laa tu'malul mati illa ila thalathati masajid ila al masjid al haram wa masjidi hadha wa ila masjidi Iliya aw bayt al maqdis mu Abu Hurayra nee na basra ne ma bu ma xamoon ne fa nga bu ma la yëgoon ba laata ngay dem tuure aw Abu Hurayra doonoo foon dem ah lu tax mu ne ko parce que man damaa dégg yoneen saa salaam ne kenn du yen waajal ay ay ay li nga xam ne mooy ay gëléem naaga waajal ko ngir yéeg ko di dem di tukki tukki boo xam ne ci ay jàkka ak foo xam ne ay yu mel noonu yooyee illaa fii lu dul illaa ilaa salaasati loolu duñ ko def lu dul ci jëm ci ñetti jàkka bi njëkk ilaal masjidil haram muy jàkkaay kaaba ga foofu kese lañ war a def lool wa ilaa masjidi hada waaye tamit ak sama jàkka ji di jumaay Medina ji jàkkaay yonent ma saa wa ilaa masjidi Iliya wala nga takk sa gëléem waajal dem xotti désert bi dem masjidu Iliya di jàkkaay Iliya mu ne wala aw baytul maqdis wala yonent saa saa dane mooy jàkkaay baytul maqdis muy Jérusalem di Yerusalem voilà ñetti yooyu kese lañ war a def lii kon nag bu ma lay woon avant doon naa la wax lii te xam naa bu ma la ko waxoon doo dem doo dem tuur waaw léegi nag <laughs> mu yasukku nee na soit muy euh, Basra moo doon euh, moo doon sikki sàkk est-ce que yoneen saa salaam dane masjidu Iliya Iliya mooy foofu Iliya mooy Jérusalem mooy foofu quoi al-Quds wala dafa terme bi utilisé mooy masjidu euh, mooy baytul maqdis qaala Abu Hurayra léegi nag kon gis nga Abu Hurayra dajanaak Ka'bul Ahbar bi mu demee Tuur bi muy ñibbi si a naag Basra ibn Abi Basra Basra na ko moo yëgoon doo dem ah, parce que leen saa saa bii la wax léegi Abu Hurayra ne Abu Salama après nag ah ma continué sama yoon <laughs> summa laqitu waaye <laughs> summa laqitu Abdallah ibn Salam léegi man bi may dox di dem am di dem ma daje Abdallah ibn Salam loolu nag li muy gën a mooy bi mu agsee Medina bi mu demee Tuur ba dajeeg Basra ba ñëwaat fi nga xam ne mooy Medina nee nag ma dajeeg euh, Abdallah ibn Salam man bi majlisi ma'a Ka'b al-ahbar wa ma haddathuhu bihi fi yawm al-jumu'a fa qultu qala Ka'b dhalika fi kulli sarati yawm qala nee na bi ma dajee Abdullah ibn Salam ma ma nettale ko sama sama sama tukki bi ma tukki woon dem tuuri Sinaay ah <laughs> man Abu Hurayra ma nettali ko nag Abdullah ibn Salam ak tamit bon toogaay ba ma fa toog waxtaan na nga xam ne moom laa waxtaan ak Ka'bul Ahbar ah, eh, eh, Abdullah ibn Salam xam na Ka'b Abdullah ibn Salam moo gënoon a xam-xam fu Kaaba moom moo doon fóoree ñi nga xam ne ñooy yahuudu Medina yi te moo tax moo fekk moo tuub ba jamono ba yeneen saa salaam di dooru ñëw Medina dégg yeneen saa salaam naan ayyuha nnaas afshu salaam wa at'imu at-ta'aam wa sallu wan-naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam yéen nit ñi dee leela ñam waaw wa afshu salaam di leen tasaare di wasaare nuyu wa at'imu ta'am ngeen di joxe leer di ñee leen ñam day leen julli guddi fekk nit ñee ngi nelaw bu ngeen ko defee di ngeen dugg seen ajjanay borom ci jàmm loolu la ñëpp di jéggi ci yeneen saa salaam mu tuub moom moo nekkoon fóoree yëngu ji léegi nag Abu Hurayra ne ko ah temps def lii la ma wax wax naa ko nag ci li nga xam ne mooy euh, euh, li yeneen saa salaam wax ci bésub àjjuma. ak saaboo bee nga xam ne moom mooy waxtu nangu ñaan wee ma ne ko Kaab nag dane Abdallah ibn Salam Kaab nag dane loolu bi ma ko waxee mu ne ma ci benn yoon la ci at mu nekk qaala mu ne qaala Abdullah ibn Salam ne kadaba Kaabun <laughs> Abdallah ibn Salam ne Kaab waxul dëgg <laughs> non wala ka kadaba mooy axta a juum na Kaabu juum na ah. non xam nga Kaabu ci boppam bi mu ko waxee Abu Hurayra ne ko non li am ba def ajjuma ju nekk la léegi ka bu jëlaat tawraat jàng ne ah sadaqa rasulullah yeneen saa sa wax na dëgg mais Abu Hurayra sûrement bi nga ko wax waxu ko woon ñoom da wax rek li Kaabu wax mu ne ko Kaabu juum na kadaba Kaab waaw fa qultu summa qara'a léegi nag gis nga mooy da koo wax Kaabu li Kaabu wax mu ne kadaba kaam euh, kaam waxul li am wala juum na nee na nag après ma ko non c'est que après nag faqultu ma ne ko summa qara'a Ka'bun at-Tawraat ginnaaw gi nag Ka'b nag daal di nay ubbi Tawraat daal di koy jàng fa qaala bal hiya fii kulli jumaa après mu d'accord ne euh, ah si si si ah gis naa ne kon ci àjjuma ju nekk la fa qaala Abdallah ibn Salam Abdallah ibn Salam ne ba booba sadaqa Kaab ne Kaab mu ngi door a wax dëgg nag kon Kaab wax na dëgg waa lii moom <laughs> Kaab wax na dëgg <laughs> bu nee ne bu nee ne du àjjuma ju nekk wuute na dëgg de juum bu dee ajjuma ju nekk la nag sadaqa Kaab ko kon nag Kaab wax na dëgg bu dee comme ba mu liiree tawraat gis na dëgg ji waaw kon Kaab wax na dëgg summa bu dëppook rawatina muy li yonent saa salaam wax voilà summa qaala Abdullah ibn Salam léegi Abu Hurayra nee na ginnaaw gi Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu nema qad alimtu ayyata saatin Abu Hurayra ne man xam naa saa boobu yonent saa salaam di wax ban ban waxtu la ah qaala Abu Hurayra nee na ci saase ma ne ko fa qultu lahu ma ne ko axbirnii bihaa wala tadann alay <laughs> ma ne ko ah, Abdullah ibn Salam xoola dama lay ñaan rek léegi yow saaboo bu xam nga ko léegi wax dama lay ñaan nga wax ma ko te nag bu ma ko nayee wax moom dama lay ñaan rek ñoo xam nga loolu mooy li imaam alxaafis ne wax ci fal rafat ne boo gisee Abu Hurayra wax loolu mooy parce que dafa bari nit ñi ñeen nit ñoo xam ne bu ñu xamee benn affaire boo xam ne bu kii la dañ koy nëbb waaw ñoom bu ñu ko xamee dañ ko bëgg a wéetu nga leen koy laaj ñu lay dawloo di la def lu nekk wala di la sànni wala di la jox ay isaaraat di la junj ay mbir alors que mbir mi man duñ la ko wax loolu nag lay bañ kaabu def ko ko mooy ne ko xam naa ko ba pare. ba pare di ko sànni wala di ko di ko jox ay junj yoo xam ne day nekk di xalaat ba sonn te mën naa bañ a xam lan la mu ne ko nag taam Abu Hurayra ne ko eh, eh, kii boog eh, Abdallah ibn Salam ah axbirnii biha maa ngi lay ñaan nga wax ma saa boobu ban saa la wala taban alay te bu ma ko nayee bu ma nayee xam-xam boobu ah. nee na nag fa qaala nee na Abdallah ibn Salam ne ma hiya axiru saatin fi yawmil jumu'a waaw ne ma mooy waxtu mujj ci bésub àjjuma bu nekk sauf que Abu Hurayra Abdullah te loolu mooy ki may waxal boroom bu mag la rek lépp lu mu wax ma ne ëska yi sam xel ak li la yàlla jàng may daa am lu la war a jàng Abu Hurayra bi Seyna Kaabu ne ko euh, Seyna Abdullah ibn Salaam ne ko mooy waxtu mujj ci euh, euh, tàkkusaan bésub àjjuma qaala Abu Hurayra seen Abu Hurayra nee na ma ne ko mais fa qultu ma ne ko mais wa kayfa takunu aaxira saa'ati fi yawmil jumu'a wa qad yarhamuka Allah wa qad qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam laa yusaadifuhaa abdun muslimun wa huwa yusalli wa tilka saa'atu saa'atun laa yusallaa fiihaa Abu Hurayra nee na ma ne ko mais yow nan nga mën a waxee saa boobu la waxtu woowu la bu aj bu tàkkusaan di jeex bu mujj waxtu mujj ci tàkkusaan alors que yonent bi alayhi salaatu yow li mu wax hein moom dane mooy ne waxtu la woo xam ne benn way ngëm yàlla way julli du tombeek waxtu woow fekk mu ngi julli te yow waxtu woow dañ ci yow te ku julli la waxtu woow du waxtu wu ñuy naafila comme ni ko xamee ndax yonent bi alayhi salaatu moo tere ku julli après tàkkusaan rawatina bu avant jant bi di dugg kon nan nga mën a waxe naan jamono jooju lay nekk waxtu wu jiitu avant avant euh, bu mujj ci tàkkusaan fa qaala fa qaala mu wax fa qaala mu wax Abdullah ibn Salam daal di way tontu man Abu Hurayra ne ma radiyallahu anhuma alam yaqul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man jalasa majlisan yantadiru as-salata fa huwa fi salata hatta yusalli qaala Abu Hurayra fa qultu balaa qaala fa huwa zaalik <laughs> am salaam ne ko waaye dama lay laaj yow Abu Hurayra yow est-ce que yonent bi saa saa waxul ne képp ku toog ci bërëb toog ci toogu waay nekk ci jàkka toog fa di xaar beneen julli kene ki toog di xaar julli mu ngi ci julli ba kere ñuy julli julli jot yonent saa saa waxul lool. Seyna Abu Hurayra ne ah waaw loolu leneen saa saa ko mu ne ko mooy loolu nag mooy xaalu kooku xaalu kuy julli la yor waaw ki toog jamono yooyu di timis kooku mu ngi ci xaalu kuy julli timis kuy julli moo ngi ci xaalu kuy julli waxtu woowu nag mu nekk noonu kon ci xaalu kuy julli kon looloo tax yeneen tubaab yi saa saa am ne wa huwa qaa'imun yusalli qaa'imun mooy lan mooy za euh, zal yazillu waaw mooy ki nga xam ne mu ngi mujj nekk sax yusalli mooy comme mu ngi xaar julli mooy day yor lan attee kuy salaatu saway <laughs> allahu akbar mun euh, seen abu reen na waaw loolu day saa saa ko mën a ko nag mbir maa ngoomu <laughs> nag moo <laughs> lii la mane la mane la wax lii la lii mooy mbir mi waaw huwa qa'imun bi loolu la <laughs> jeex na mooy dafaa sax comme ni ñu naan alqiyaama mooy almuwaazaba almulaazama <laughs> waaw parce que bu nee qa'imun xam nga ci biir julli nit ki mën na nekk muy sujjóot du taxaw kese lay def mën na nekk di ruku man na nekk di di di te pourtant <laughs> te sujud madinatul ijaaba la comme li imaam al wax kon bu doon ne li ñu jublu ci taxaw gi mooy dëgg-dëgg taxaw di julli ah kononte kon du wax lool kese kon nag fa dalla ala anna al muraada majaazul qiyaam wa huwa al muwaazaba wa nahwiha waaw mu ne kon mu tegtale ne kon li ñu jublu ci wa huwa qaa'imun yusalli mooy sax ak takkoo ak yooyu mooy majaas bi tekkiwuñ ci mooy taxaw waa ji day fekk mu taxaw di julli mooy mu sax ca bërëb ba mu nekk yor xaalu kuy julli waaw mu ne loolu mooy misaalam li suñu borom wax ne illaa ma dumta alayhi qaa'ima mooy min ahlil kitaab yi am na ci waa waa gens du livre ñoo boo leen lebaloon dinañ la ko delloo am na ñoo boo leen delloo boo leen boo dañul di leen taxawu di leen takkali pot duñ la fay waaw buñ la fay lu dul nga nga nga taxaw loolu est ce que mooy da ngay ñëw rek taxaw ci kanamam non dañ la bëgg wax nga koy topp waaw loolu la kon nag euh, <laughs> loolu la quoi mooy dañoo tudd lenn ci xaal bi jullikat bi nekk muy qaa'im tudde ko loolee loolu euh, euh, te li gën a siiw bi li muy def taxaw moo ci ëpp voilà loolu la kon loolu lu ama am solo la ah mu ne ko nag lii la waaw lii lii la fa huwa zalik kon gis nañ Abdallah ibn Salam wallahi eh, wallahu taala alam bisawab lii ñun leen gis ne mooy li gën a dëgër waaw lii mooy li nga xam ne moo gën a dëgër ci masala mi mooy ne mbir mi lenn la mooy waxtu wi muy wax mooy waxtu woowu ah saa di ñëw laata ajjuma ji ñu nekk waxtu woowu balaa timisa jot foofu la waxtu woowu nekk waaw waaw Euh, te loolu mooy moo tax nga gis yenn euh, euh, turuq suufiye yu bari yoo xam ne dañuy jël dañuy xiirtal wala sax ñu def loo xamante ne laazima lay doon ci seen façon sikkar yi ñuy def ñu koy def waxtu woowee waaw muy waxtu wi nga xam ne mooy nekk balaa timis sa jot ajjuma après tàkkusaan balaa timis a jot ñu koy def foofee parce que saa boobu la ñuy biir en plus waaw <laughs> waaw mooy saa boobu insha allahu taala loolu lañ gis ne moo gën a dëgëral imaamu Nawawi dëgëral fii que ne mooy waxtu wi imaam bi toog ci minbar bi ba keroog muy wàcce wallahu taala kon nag ci kaw nii de ah man nañu yem nii